jàmm dina am bés bu nekk jàmm dina am bés bu nekk jàmm mooy di man mooy di yow mooy di ñun te jàmm mooy ku nekk ci ñun te jàmm mooy ku nekk ci ñun